qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidina Hudayfa nee na mu nañu haa'ulaa'i al-munaafiquuna ilaa yawmi al-qiyaama wa hal tadruuna maa araadu mu ne leen nag gis nga ñooñu noonu ñoo leen gis ci kaw montagne ñooñu ñooy naafiqi ba yawm al-qiyaama loolu nag tekkiwul na ñoom rek kay naafiq mooy ñooñu ay mooy ci naafiq la ñuy dee loolu la bëgg a wax waaw haa'ulaa'i al-munaafiquuna ilaa yawmi al-qiyaama mooy ay naafiq la ñuy doon bu bés wahal tadruna ma araadu ne leen est-ce que xam ngeen lan lañ bëgg xul naa nee nañ lan lañ bëggoon lan lañ namoon xul ah, xamuñu ko de qaala moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne araadu an yazhamu rasul an rasulallah sallallahu wa sallam fi al-aqabati fa yulquhu minha nee na yonent mi alayhi salaam ne leen liñ bëggoon te namoon ko mooy dañu bëggoon a bousculer yonent bi aleyhi salaatu salaam ci kaw montagne bi puus ko waaw ba mu daanu jóge ci kaw wadd ci suuf daanu ci suuf ci suufu xur wi ñee na xul naa ñun s Seydina Xudayfa mooy nettal mu ne xul naa ñu ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wala tab'athu ila sha'irihim hatta yab'atha ilayka kullu qawmin bi saahibihim nee na yonent bi aleyhi salaam ñu ne ko ah moo ko Seydina Ammaar mais yow ndaw yàlla sallallahu alayhi mais manoo yónnee ci seen njaboot yi mooy seen kilifa yi nekk ci biir armée bi armée dee ci wàllan saa lañ bokk mooy seen ku nekk mooy xam nga ay kilifa li gis yoo xam ne ñii ñooy seen kilifa ñii ñooy seen kilifa nga yónnee ci ñooñu ci biir armée bi seen kilifa yi bu ko defee ñu livre ku nekk livrer ka nekk naa fekk ci sa biir boo leen ko laajee dinañ leen ko jox waaw ah léegi nag qaala yonent bi alayhi salaatu salaam leneen laa akrahu an yataxaddasa an-naas an yataxaddasa an-naasu an yataxaddasa an tataxaddasa al-arabu baynahaa anna Muhammadan qaatilan qaatila bi qawm hattaa idaa azharahu Allahu bihim aqbala alayhim yaqtuluhum mu ne man li may bañ déedéet duma def loolu parce que xam nga lu may bañ man rasulullah damay bañ arab yi di nettali di wax di wax naan ah, Seydina Muhammad de qaatala bi xaw dafa dafa utiliser ay nit xareek ñoom mooy ba mu ba mu soxlaa yeneen ma ne saab-saab mooy yii yëpp dafa jar a bàyyi xel waaw mooy yow bul di def rek naan man je m'en qu'est-ce qu'ils vont penser sa ce que je fais sama yoon newu ci déedéet yonent ma lay saab-saab mooy buur yàlla kese tax ngay def mais mais quand même bul nekk koo xam ne tamit danga naan man je m'en foutisme boobu laay doxal yonent ma lay saab-saab moo gën ñépp waaw ah, te pourtant danaan lii doo ko def parce lii laay bañ moo xew conséquence waaw ah, ñaata lu baax lu bëggoon a def defu kon nañ la toju kaaba gi tabaxaat ko ala qawaidi ibrahim mu daal daw def si kiiwu seydina ibrahim alayhi salaatu salaam mais defu ko walla sayyidatu Aïsha parce que su si gaay sa ñii bu dul woon ñuy too ay tuubeen lañu lu ñu tuubee yàggul ko doon te naa ko def loolu du lu baax mais defu ko waaw ak yeneen mooy bari na yoo xam ne fii it loolu mu ne lii ñii nga xam ne comme Zul Khuwaysira ñoom ñoom nga xam ne mënoon nañu la faat dañu duñ ko def parce que lee te faatu bi ab ab ab koo xam ne kii jaasi l'islam tegu na ci kawam lool kay lu baax la waaye mu ne du ko def mu ne man nag damay ragal damay bañ bokk damay bañ laa déedéet duma wax duma yónnee ci seeni kilifa ngir ñu livre ma leen déedéet loolu duma ko def ndax ak an tataxaddasa al arabu damay bañ arab yi di nettali seen biir di waxtaan seen biir bay baynaha naan anna muhammadan qaatala bi qawm hatta ida azharahu llahu bihim aqbala alayhim yaqtuluhum ah, ko rek xool leen la doon waxal lii lañ doon wax lii bi daloo dafa jël ay nitam mooy ñi ko topp ñi ko jotoon a gëm bi nga xam ne ci la soxla bëgg ay loxo bëgg mais bëgg ñu ko jàppale mu mu utiliser ñooñu ah xare xare ñoom ay noonam ba pare bi mu gañee ay noonam summa ginnaaw hatta ila azharahu Allah ba buur yàlla def mu noot ay noonam ah biim jaarale ko ci ñoom ñooñ mu doon mu doon doon ko jàppale ci xare yi bàyyi ba loolu lépp am aqbala mu mujj dëgmal ci ñoom alayhim yaqtuluhum di leen rey loolu laay bañ moo tax bàyyi leen kii ñëw ñu du ma ci faat kenn ndax naafiq tamit kenn du ko faat mooy kenn du ko faate noonu xam nga euh, mooy jihaad yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim xam nga suñu borom mu ngi jahannam wa bi'sal masiir daraba allahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanataa tahta abdayni min cibaadina saalihayn faxaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa min allahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a daaxiliin waaw foofu noonu bim naan yaa ayyuha nabiyyu e yow ndaw yàlla li yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaahidil kuffaar xareel ak kuffaar yi ñooñ mooy xar jaasi wal munaafiqiin ak naafiqi ñoom lan lañuy jaa xare ñoom jaasi lañuy xare ñoom déedéet déedéet bu doon lool la Abdullah ibn Ubay nañ ko bu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam faat na ko bu yàgg déedéet waaye mooy lam waxoon ca saaru fe fële oh, fu mu ko waxoon ca saar saar 17 mooy saar ba Israaïl ah mooy wa jaahidhum bihi jihaadan kabira jihaadal ak ñoom bi jaar ci sa jihaad googu ci alquran voilà alquran daj argumentation bu leer xam-xam bu leer buy tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala noonu la ñuy naafiq moo tax naafiq yi naafiq moom jarul toog di xuloo moom ah koy man da koy may tribune da koy may tribune si da koy may foo xam ne fu muy waxe naafiq moom yow bu fi nekk di daggasanteek moom te yow comme ko xamoo kam mooy naafiq yi hein comme que xamoo mooy bu fi nekk di soupçonner nit ñi comme niñ la waxoon nit day rafet njort waaw te nit di nga gis loo xam ne ngay jàpp ne lii day wane naafiq alors que du naafiq alors que moom du naafiq comme niñ gise woon Seydina Maalik ibn Duxsum eh moom war nañ ko gis sax fan yi eh, amaana tey tey tey tey ñu gis ko tey tey tey Seydina Maalik ibn Duxsum <laughs> pour wan luy gën wane ne non seulement fekke wan na Badar waaye ak leneen ak leneen <laughs> yaay doon wax naan maalikum nu dux sub naafiq la yonent ma saa saa am ne eh déet déet déet déet lool bu ko kenn wax laa wax waaw man xaw ma ci moom lu dul ne dafa sopp buur yàlla dafa sopp yonent bi alayhi salaam sopp buur yàlla voilà te moom shahida badra fekk na ghazwatu badr kon nan ngeen mën a waxee ne malikum nu duxum naafiq la kon mooy comme que xamoo yooyu mooy naafiq yi gis nga xam nga nooy xare moom mooy mooy xam-xam gis nga naafiq yi li leen gën metti li leen gën a metti mais nekkul gaa yi suñu gàmmu yi ñuy def ah loolu il faut que ça soit très clair mais loolu dafa déranger wul sax yéeféer yi yéeféer yi ci boppam suñu façon gàmm yi ni ñu koy defee loolu déranger wu leen euh, par contre sax loolu moo leen gënal au moins ñu mën ñoo canaliser ci leen loo xam ne mooy ab ab ab ab lu ab woru la mooy da foog ne yow yaa ngi ci dara ndekk newoo ci tus waaw newoo ci dara dara ñoom xam nga ne loolu déranger wu suñu gàmm yii suñu façon yii cant yi ñuy def loolu déranger wul benn naafiq waxatu malaab yéefir déranger wul kenn bu ngeen bëggee sax ñu àlleen saal bu ko defee moom da ciy amaale tribune nga koy mayaale bu ñëwee wanewaale fa ngir wan ne moo gën a kii gaa yi eh, gis nga moom ni mu jàpp mbir yi te nag comme que foofu leer na ko ne gaa yi fay waxtaan du ñu wax lu am wala li ñuy nettali du dëgg wala li ñuy nettali teguwul fenn lool du ko déranger mënu koo déranger ay histoire la ñuy nettali histoire yi ñuy nettali dëgërul moo tax loolu du ko déranger mais bés bu fekke ak gàmm goo xam ne lañ fay wax <laughs> mooy ay ay ay dañoo dugg ci àtte yi ay joxe loxo jigéen dafa xaram <laughs> waaw ay kii mooy dugg ci yooyu ay ku dul julli kii wa gii gii àtte yi dóor woor ñoom asaka nii ak tamit yuy sellali non yooyu moom nga gis naa fekk yooyu duñ ci sawar quoi moo tax ñoom ngay xeexee ngay xare ñoom mooy argumentation bu dëgër mooy xam-xam ci yonent bi alayhi salaam waaw moo tax ñooñoo leen gën sonal noonu ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne xamuñ nuñ leen di def ñoom naaféq yi waaw moo tax yow boo gisee àddina bi li yàqu ba ëpp hein yow bul découragé bu dee yàlla may na la dara ci xam-xam leeral ko rek leer na ko bul xool ban conséquence def ko li wajhillaahi ta'ala jeex na jeex na waaw jeex na ñooñu yow lañ gën a rek waa ji nga xam ne moo taxaw fële yore ngàngoor yu bay mais xam ne ne kii moom àndul ak dëgg de toute façon même bu dee dañ ko koo yaakaari àndul ak moom moo tax ñooñu seeni xarit lañuy doon waaw xaritu naafiq yi lañuy doon parce que ñooñu ñooñu dañuy dañuy dañ leen di jàppale ñuy gën a camouflé wu mooy wa jaahiduhum bihi jihaadal ak ñoom ci alquran ji jihaadan jihaad kabiran gu gi mooy jihaad gu gi ah waaw mooy xam-xam bu leer naññ nga koy leeral te buur yàlla képp tax ravagé nga naafiq yi seen xol yaa ngay bitaa gaz mu ngay tàng jër te ci man lëf as lëf dara duñ ko ci man <laughs> mooy ci alxuraan ngay kiiwe de moo tax ah jataayu diine boo xam ne diinee tax loolu du leen neex waaw waaw moo tax bëgguñu sax ay dund yonent bi alei salaatu salaam ni ku ciy wax lu leer bëgguñu laa déglu te bëgguñ duñ bëgg yow say mbir siiw yàlla tere ngay wax xadiis waaw waaw yuuuy yaay gaa yi xanaa amuñ leneen lu ñu wax xadiis yi wóorul day commencé nag dugal dut ci boppu nit ñi bon ñii ñu naan ñoo ko solo bon ñii nii bon il faut voir quoi eh parce que con parce que adu leen arrangé loolu képp la kon naafiq yi <laughs> naafiq yi ñoom garaaw nañu ah